a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati tawba di suurati baraa'a di suuratul faadiha ak tur ñu waxoon walillahi alhamdu wal minna léegi nag kon gisoon ñu ngi woon duggaguñu woon ci laaya yi ci ghazwatu hawazin ñu gina koo xam tamit ci ghazwatu xunayn ak yawma xunayn loolu lépp turu benn bi la léegi nag léegi nag gon gisoon nañu ni nga xamante ne noonu la waa hawazin ak waa thaqif ak seeni alliés ni ñu waajale daldi ngir dal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax nee nañ comme ko ubbi na Makka nii moom zaadaha llahu sharafaate ñun waa Taayif ak waa Saqiif soriwuñ du toute fa ak suñu kaw lay jóg loolu nag bala ngay toog ñuy dal sa kaw man moo ñun ñoom ñu waajal seenub armée yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon ndaw ngir mu dem xoolal ko ndax dëgg la ñu ne ko waaw mu daldi woon àbb li nga xamante ne nii mooy mbub bi kong ki nga xam ne mooy Seydina Abu Umayya Safwan ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu wa nekkoon kilifa ci waa Quraysh waaye temps yooyu gëmuwul woon ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko garanti loon ne ko waaw toogal rek ba kera ngay xoolal ba kera ngay gëm léegi nag bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yégee lool mu daal di nag kon àbb li nga xam ne mu ne ko ndax danga koy foqar ci parce que yaa moom dëkk bi léegi yaa ñu noot daal mu ne ko déedéet dama la ko àbb te dama koy garanti léegi nag mu ne ko waaw kon baax na léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam boole ñi nga xam ne ñoom la jógeeloon fële medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ndax mu ngi makka instant yi makka la ne woon ndax da doon dóor ubbi makka ci weeru koor gi léegi nag fii nii bi muy génn fii ngir dem hawazin ci juróomi fan la ginnaaw ci weeru kori dañoo korite juróomeelu fan bi ci la yëg loolu ci la génn moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir dem Hunayn daal di daje jeeg waa Hunayn ña nga xamante ne ñooy waaja dal ci kawam léegi nag kon noonu la génne bi muy génn keroog nag li gën a dëgër inshaa allahu taala mooy eh, dafa dafa génn moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ña nga xam ne ñoom la àndaloon ci ñoom jole woon Medina nga xam ne douze mille la woon loolu li gën a dëgër contrairement ak imaam Ibn Sa'd da ne woon dix mille lañu woon ci saxaabaam yi ak ñi nga xam ne ci tribu arab yi ñoo Abu Sulaym ak gaa yooyu ak yeneen waaso yi yi nga xam ne dañ koo dab ci yoon wi ñoom Seydina Al Abbas ibn Mirdas ak gaa yu mel noo nële ak seen tribu waa Banu Sulaym ak gaa yu mag yoo yële nga xam ne ay ay mag yi arab lañu woon radiyallahu anhum ba mu ubbee Makka nag ñooñu la dajale ak ñi nga xam ne ñoom ñoo tuuboon ci waa Quraysh ñu daal di ñëw tuuboon ci waa Makka bi ñu ubbee Makka mu ànd ak ñoom ak ñoo xam ne ñoom ci waa Makka lañ bokk mooy dañu mooy ñooñu noonu doon dóor a ñu bari nag bon seen tuub desoon naa dëgër ndax ñenn ñi yi dañ leen a noot quoi mooy dañoo gis ne nangu nañ dëkk bi bon ñu dugg ci l'islam noonu comme Abu Sufyan ah voilà Ibn Harb radiyallahu anhu ak ñoom Safwan yi nga xam ne ñoom gëmuñu woon waaye nag ñi ñëw ne bon nañ dem fekk ji quoi ñuy dem bi ñuy dem ñu ngi nekkoon kon douze mille yi nga xam ne moom la jëlee woon fële te loolu la al imaam Urwa ak ak sëriñam euh, taalibeem di imaam az waaye ak kan ki nga xam ne beneen taalibe imaam Zuhri di imaam Muusa ibn Uqba ñoom rahmatullah alayhim dañ ne ñoom kon douze mille lañ jóge woon Makka ak deux mille yi léegi nag nga xam ne ñu nekk yoo xam ne kon quatorze mille lañu woon keroog bi nga xamante ne nii moom la ñuy dem nag fi nga xam ne mooy Hawazin bi ñuy dem nag comme que dañoo bari noonu kon wax nañ la juróomi fan ci weeru kor yi muy Shawwal ci la génn. Quraysh jóge fi nga xam ne mooy Makka zaadahallahu sharafa léegi nag bi ñuy dem nit ñi bari am kenn ku ne xool. mais loolu riwaaye yi naan am na nañu naan naa Abu Bakar ko wax waaye loolu du dëgg voilà loolu moom du dëgg du tout naa Abu Bakar jomb na moo sori na di wax wax ju mel noonu am na tamit ñu ne sax yonent bi alayhi salaam loolu moom moo waaw loolu lépp leeraloon nañ ko ci siira bi que ne loolu moom moo gën a te loolu vraiment wax la joo xam ne ju ñaaw la ak tamit loo xam ne du dëgg sax daa demewul noonu ak yeneen wax yoo xam ne dañ ne moo dañoo gis kenn ci ñoom daa gis nit ñi niñ baree mu ne tey de kenn duñu gañe ndax bari waay bàyyi loolu nan la ko yonent bi alayhi salaatu salaam di waxe moom mi nga xamante ne xam na mbiru boroom mi nga boroomam mi nga xam ne mooy soppandeku ci mbir yi lu ko sopp kook dina wax lool kat Seydina Siddiq li mu xam ci l'islam rek li mu jege yonent bi alayhi salaatu salaam kooku dina wax lool mukk ki ko wax kenn la ci ñi nga xamante ni dañ doon dóor a tuub comme que ñoom dañuy dóor tuub gis nit ñi bari ñu foog ne nombre mooy def affaire bi léegi nag ñu ne tay moom kenn du ñu reer reer li nga xamante ne kenn du ñu gañ a ndax tuuti léegi nag bi ñuy dem fale Abbaas ibn Mirdaas mi ñu la doon wax sangu waa banu Sulaym nag fa la nekk def ay li nga xamante ne nii ay wayam daal di di tëkku ñi nga xamante ni waa Hawazin naan leen maa ngi ñëw abligh Hawazina a'laha wa asfalaha minni risalata nushin fihi tibyanu inni adunnu rasulallahi sahiba sabihakum jayshan lahu fi fada'il ardi arkanu comme ni nga xamante ne noonu la ko al imam ibnu Ishaq rahmatullahi alayhima indi naan jottalil ma waa Hawazin ña nekk ca kaw ak ña nekk ca suuf neleen man a nañ jël ab bataaxal boo xam ne dama leen di laaya biir bu leer ne leen nag gis ngeen yonent ba ne saa saa ma ngi ñëw di xëy ci si yéen ànd ak armée boo xamante ne nii gis nga ci suuf si day day ko samp ci suuf si nga xam ne fu ñu jaar ñëpp yëg leen est di leen yëmal nag ñi nekk ci arme bi di leen tëkku di ñëw moom Seydina al Abbas ibn Mirdas radiyallahu taala anhu wa ardah léegi nag bi ñuy dem léegi kon lool la bi ñuy dem nag am benn moo tax benn am ci ñiy door a tuub noonu comme ni nga xamante ne noonu la ko al Harith ibn Malik radiyallahu taala anhu bokkoon ci ñu doon door a mu ne keroog bi ñuy dem dañuy dem Hunayn léegi nag fekk ñun hadithu ahdin bi jahiliya doon door ay tuubeen lañ woon léegi nag bi ñuy dem bi na mu ne fekk waa Quraysh ak waa ak ñi nga xam ne lenn ci arab yi dañoo amoon gandum garab goo xamante ne nii bu wert la woon buñ doon wax zaatu anwaat boo xam ne dañ at mu ne dañ fa doon ñëw di fa longu seen sa li nga xam ne mooy seen jaasi yi di fa rendi waaye di fa bóof nekk fa aw fan goo xamante ne lépp ngir di màggal garab goo gële di def seen yooyu daal ne dañ koy jaamook yooyu la alhamdulillah léegi nag bi nga xamante ni nii nag ci la ñuy dox ba romb ngandum garab boo xamante ni bu xaw a mel noonu léegi nag ñoom ñu woowante ñoom ñi door a tuub ñenn ñi comme que loolu fàttali leen li nga xam ne loolu lañ ne woon ñu ne ko ñu ñëw nag ne waaye daal di woote ca côté tare mbedd ya daal fa nga xam ne ci armée bi ni mu ngande ca côté ya nag bañ gisee garab googu gaa yooyu woo ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ij'al lana dhata anwaatin kama lahum dhatu defal ñu zaatu an waatuwaay yi mooy comme garabu waa Quraysh ñoo ak lenn ci arab yi ñu amoon doon ko màggal benn bés bu nekk ci li nga xamante ne mooy at mi di fa lonk seen jaas yi di fa rendeeg yooyu defal ñu waaye lu mel noonu comme ñoom ni ñu ko amee léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nag allahu akbar qultum walladhi nafsu muhammadin bi yadihi kama qaala muusa li qawmi muusa li muusa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qaala innakum qawmun tajhalun yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen allahu akbar moom bu ma soona am du ko yéem allahu akbar lay wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ ko jànge ci moom ñoom nekkuñ foon naan jaafa téewaay ay yu mel noon ay déedéet ñoom lool du sunna walla sunna mooy allahu akbar waaye léegi moom li yàlla xam day na wala bu dee réew tugal yi moom moo <laughs> fi ne allahu akbar ca ci métro yi gaa génn nga xabal abal la foofu ne waa ji woo waa police ne hé hé waa ji terroriste ngongale walla w dara suñu réew yee rek allahu akbar rek ñi koy wax bariwul léegi nag <laughs> mooy bu ñu kontaanee wala mu am lu leen yéem ñoom allahu akbar la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax borom bi moom kese mooy ki màgg kultub wax ngeen walladhi nafsu muhammadin bi yadihi ki ñaat naa ko nga xam ne bakkanu sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ngi ci loxoom wax ngeen comme li waa waa ñoñu sayyidina musa alayhi salaatu wassalaam waxoon ko naan ko ca comme ca suuratul araaf ca laaya <coughs> téeméer ba ak ak ak fanweer ak juróom ñett mu ne ij'al lana bañ koy wax naan ko bam leen muccalee ci Firawna ñu ñëw naan koy jaan naa ilaaha ñu romboy nit ñoo xam ne dañuy jaamu ay ay ay ay xërëm ñoom ñu ne jaan lanaa ñu ne Seydina Muusaa moo waay defal ñu waay ilaaha nab yàlla boo xamante ne nii kamaa lahum aaliha comme ñii ñu romb ñuy jaamu seen xërëm yi comme ñoom ni ñu ko amee qaala Seydina Muusaa ne leen alayhi salaam innakum dëgg-dëgg yéen qawmun ay nit ngeen yoo xam ne tajhaluuna da ngeen a sànku da na a réer innahaa yonente alayhi salaam tekki ne innahaa sanan la tarkabunna sananan man kaana qablakum yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne innaha mooy lii ngeen wax lii ngeen def te lii ngeen di toppandoo ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitoon mu ne sanan mooy yoon yi nga xamante ne nii loolu la la tarkabunna wat naa ne di ngeen war war la wax gis nga war yii sanana man kaana qablakum topp di topp ñi nga xamante ne ñoo leen fi jiitoon ci kéefër ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekk gëmuñ yàlla dafa dara di nga leen topp loolu comme ni ko al imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhi solo ak ñeneen al imaamu Abu Dawud alayhi salaatu wassalaam daal dina koy solo ak ñeneen ak ñeneen. imaamu Nasaa'i rahmatullah alayhi ala hadis bii lañ la doon wax ne la ci la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe woon ne woon lan ne gaa yi la tarkab ne ne woon di ngeen topp ñi nga xamante ne ñoo leen fi jiitu woon ba xataa idaa daxalu jahra rabbin daxalu fii même bu dee duggee kàmbu bëtt sax di ngeen fa dugg ñu naan ko waaye yonente ma lay saa saam moo ko ci jublu al yahudu wan nasara ndax yahud yi juif yi chrétien yi nga ci jublu mu ne bu dul ñoom laay wax ana kan laay wax fii nii la ko waxe woon mooy loolu mooy topp gi nga xamante ne nii mooy soufisme aveugle googu nga xamante ne nii ñoom lu ñu rafet lu ñu xool moo rafet tout ce qui est beau c'est ce qui le blanc dit que c'est beau c'est beau tout ce qu'il dit c'est lu mu ne moo rafet moo rafet lu mu moom daal pour qu'une vérité sax soit réellement vraie il faut qu'elle sonne blanche comme na ko sawaay doon waxee léegi nag mooy loola foog dëgg daal ba lu mu nekk dëgg sax il faut daal mu weex mooy tukkee ci tubaab yi ak nasaraan yi ngir ñu mën a nekk dëgg la loolu mooy calamité gi te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxatina dëgg comme ni ñu ko fi waxe woon foo jaar rek daanaka réewum jullit moo dem yaa ngi gis gars yi ñu mel ni daal ñu ci ëpp dañuy fexe nan la ñuy nëree daal occidentalisation de leur culture de leur mœurs sax ni ñuy solo lépp jàpp mbir yi daal buñ meloon ni moom ñoom du ñu dara ay ngaaka lañ waaye loolu nekkul lu du di dëggal wax ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne la sa tarkabunna sanana man kaana qablakum wat naa ne di ngeen war yéeg yoonu ñi nga xam ne tëral yi nu doxal yi ñu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon kon noonu lañ continuer daal di dem léegi nag mi nga xamante ni nii nag ci lañu dem ba foofale yonent mi alayhi salaatu wasalaam bi mu campé nag timis jot ñu julli guddi jot mu ne benn waay ne ko nag jógal nga daal di ñuy euh, kii muy nga daal di ñuy euh, saytul fii daal bu ñu kenn indil bu ñu kenn dëkkee fii ndax loolu la woon moom da doon jël matuwaay yépp nga xamante ne nii muy Seydina Anas ibn Abi Marsad radiyallahu taala anhuma la waxoon saytul ñu ko te yii daal di ñuy surveiller ci guddi gi bu ñu ko fi indi ca fajar ga mu daal di ñëw ne yoon gisoon gisuma dara loo xam ne lu ñuy tiit la ci la ko waxe wan ne ko ndax wàcc nga mu ne ko wàcc ma lu dul di julleeg yooyu mu a ko la qad qad aw jabta fala alayka an la ta'mala ba'daha ne ko yow de moom mooy li la war yëpp def nga ko boo defatul woon dara sax yow moom say mbir baax na waaye loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ñépp ku ko wax xam na ne ñii moom du tax ñu ne kon bàyyi naa julli bàyyi naa woor ndax loolu moom xam na mooy ni yàlla garanti ñoo la gën a tiit nañ ne borom bi tabaaraka wa ta'ala bu la garanti waxu la condition yam ca teg de loolu leeralu